waaw yeneen saa salaam daa da da da ne woon yar leen seen sikkim yi bu leen xuuf seen sikkim yi sawaay ko fi dàq su moo fi dàq boo koy gis xam ne kii moom day wax sikki moom léegi nag ndax xam na ko xamu ko loolu beneen affaire la ndax xam na ne yeneen saa salaam da koo tere parce que loolu mooy li gën a woyof mooy ñu ne xamu ko waaw li gën a garaaw mooy xam na ko mais mu def ko loolu moom bu dee loolu la mel bu dundoon jamono yeneen saa salaam waxuma la est ce que dina nekk jullit mais bu nee woon jullit la kooku naafiq lay doon te ñun nee nañ moo fi gën wal iyaazu billah moo tax ñun vraiment eh, saxaaba yi fañ tolloo nag ñun ñun ñun dafa waa yow comme comme asamaan ak suuf wallahi kama bayna sara wa suraya dafa mel ni diggante bay néew bu tàng ba nekk ca kaw di lerat ak suuf si nekk ci biir bëlit bi waaw Allahu akbar après bon waa Quraysh ci gàttal euh, biñ nee noonu yeneen tubaab yi saa saa mu yónni Seyna Ousmane ci la yónnoon Seyna Ousmane parce que Seyna la njëkk wax ne kaay nga ci waa Quraysh hein <laughs> hein parce que xiraas la njëkk a am na ku njëkkoon a yónni Ibnu Umayya yoneen saa salaam yónni ko bi saa salaam ngir ñu xam ne ah ngir mu jottalil ko li ko fi tax a indi mooy dafa ñëw ngir rek daal di umra waaw mais dañoo ñëw dañ koo kii rek gëléemu yoneen saa salaam lañ coor lañu lañu lañu korkay bañ bëgg koo rey ahaabiis yi ñoo ci dox muy alxurey si ñu jiite woon ñoo tax reyuñu ko parce que <laughs> waa xurey si bàyyi après leen saa sam bëggoon a yónni ñu dem xool Quraysh ñu demee ci la doon wax Seydina Omar Seydina Omar ne ko leen saa gis nga man Quraysh kenn umpulewul ne maag ñoom manu ñoo supporté wante waaw waaw non loolu bés parce que ren saa bëggoon mooy kuy kenn ci saxaaba yi koo xam ne comme que euh, Xirash ibn Umayya dem na gaay nar koo rey ba coro al-Xuzaa yi bokkoon ci waa Xuzaa nga xam ne waa Quraysh dañ leen amaloon daada ñoom ak ko ñoo leen mere woon moo tax ci accords yi nii Xuzaa day ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa Banu Bakr ànd ak waa Quraysh léegi léegi mu bëgg Yonent sallallahu alayhi wasallam ne kon xaaral mu seet koo xam ne ki waa Quraysh dinañ ko wet waaw mais mu ne Omar euh, euh, ñëwal ga Seydina Omar ne yoneen saa salaam du sab yónnent laa bañ de mais comme que li am solo mooy ma jottali yow mooy sa message bi nga bëgg mu jàll man Omar ak waa Quraysh defuñu nen comme ni ko ñépp xame waaw mooy man bu ma fa duggee ci ñoom en fait discussion mooy nekk fa di jottali moo dul am <laughs> ndax accident xam naa ne dañu may songu tamaak ñoom xeex la ba kera may dee looloo ma am <laughs> léegi nag yeneen saa salaam ndax duma la tegtal koo xam ne xam naa ne gars yi moom respecté nañ ko bu demee gars yi dinañ ko déglu au minimum te duñ ko toroxal te duñu xeex ak moom duñ ko jiima xeex ak moom te ndax weg nañ ko yeneen saa salaam ne ko kan mu ne Ousmane Ousmane ibn Affan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan <laughs> waaw waaw yeneen saa salaam nag ki la woowe Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan ah, yónni ko nag ci waa Quraysh ci gàttal léegi yoon demee waa Quraysh di ko jéem a kii quoi <laughs> di ko jéem a xam nga rek ngir sape Euh, l'union bi nga xam ne benn ko gi julli ñi bennoo mu naan ko wax ko li yooyu saa sax li ko fi tax a li ko tax ñëw waaw waaw waaw gaa yi ne ko yow moom euh, bi mu waxee li koy doon saa sax yónnee ba pare ñu ne ko yow boo bëggee mën ngaa wër kaaba bi def sa umra nga def waaye kanta moom moom yoneen saa salaam déedéet Seydina Usmaan ne leen yaakaar ngeen ne man dinaa ñëw ba fii ñu yónni ma ngir lii ngir ne umra ñu tax jóg nga ne yoneen saa salaam ak ñi ma àndal du kii mais man man man Usmaan ngeen bëgg ma cee setti daal ma def xalaatuma ko <laughs> waaw waaw <laughs> waaw léegi waa Quraysh nag ci lañ ko téye woon foofee rumeur jóg ne Seydina Usmaan dañ koo faat yoneen saa salaam woote ci suufu garab ga ñu jaayante moom la borom ba di wax laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara id yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariban voilà borom bi ne laqad dëgg-dëgg radiya gërëm na allahu borom bi tabaraka wa taala anil mu'minina ca way ngëm yàlla ya keroog ba nga xam ne yubayi'unaka ñu ngi jaayante gi yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam te suufu garab ga waaw muy garab ga ne woon foofu fële ca suuf ca Hudaybiya waaw borom bi xam na li ne ci seen xol yi dëggu mu wàcce ci ñoom ak dal tuuti lañ ci teg mu may leen fathan qariba te keroog loolu moo tax Hudaybiya fatha moo tax imaam Abdallah ibn Mas'ud ne yéen gis naa ne yéen maa ta'uduna al-fath yéen gis naa laqad kaana fathu makkata fatha wallahi fathu makka de ak ubbeeku loolu waaye ñun sahaaba yeneen saa saam fi ñu doon jàppee dëgg-dëgg fathu mooy Hudaybiya waaw ndax boobu ko am traité de jàmmoo te lañ signé ginnaaw bi bon rumeur bi amul woon après Seydina Ousmane ñoo ñu xam ne bon ndeke demewul woon noonu après nag ci la waa Quraysh après biñ leen wóoree ne kon yeneen saa salab lii ak émissaires yi ñëw rek ci lañ yónni nag ki nga xam ne nag mooy Suhayl ibn Amr <laughs> waaw mu ñëw bon kii loo xam ne gudd na jarul ñu ci yàgg ngir ñu bind accords yi moom mu ne moom mooy dicté accords moom mooy wax yeneen saa salaam naan waaw waaw bu yeneen saa salaam ne lii mu ne mukk waaw waaw ne dañuy teg hostilité yi dañuy bàyyi xare dix ans entre Quraysh yeneen saa salaam ak waa Quraysh dix ans de paix waaw waaye nag beneen point ci accord yi képp ku la dikkal yow Muhammad sallallahu jóge ci ñun waa Quraysh ah te kilifaam ci waa Quraysh jox ko ci ndigal da koy delloo par force kanta képp ku jóge ci yow ah ñëw ci ñun dañ koy téye moo xam kilifaam a ci jox ndigal wala tous ñàkk ngeen <laughs> kenn du leen delloo waaw Allahu akbar ah waaw waaw akbar ak ay effort yuñ def bu kenn ci ñun wor ki ci def bu kenn ci ñun di jël ba yëfi jàmbur yeneen ñeneen ñi di leen kar ak yooyu di leen pexeel ah. waaye it beneen accord ci accord bi képp koo xam ne ci tribu arabe yi yeneen waasoy arabe yi bëgg naa ci accord bi ànd ak ñun waa Quraysh mu ànd ak ñun ku bëgg ànd ak yow mu ànd ak yow te bu boobaa li ñu mooy liñ jàmm jooju il faut ñu nitam ñu respecté ko ci ñeneen ñi yéen tamit suñu alliés yi nga xam ne ñun lañ àndal ngeen respecté leen ba du ngeen xare ñoom. yenn saa saa ne bi jaaxaloon leen ko wax pare moo ne di dellu nag waaw moom la di dellu tey kenn du fi umra di ñëw ci jamono ji Zul Qa'da ñun ñëwaat door yeneen saa saa ne waaw waaw. kay kay comme ça amay commencé metti leen yu ne saa sax mu ngi ñii dañuy ñëw ba muy demañu umra yu ne saa sax ne waaw mais eh, loolu laa ko <laughs> leen léegi watu leen ay <laughs> woon xew-xew bii nag la ñoom Jaafar ibn Abi fekke woon ñooñu non non noonu bële lañ euh, umratul qada mooy bi ci tegu voilà moom ñoom ñu jóge woon Éthiopie ndax ci septième année bi parce que Xaybar ci Muharram la am parce bi accord yi amee yeneen saa saa dane waaw kay kon baax na noon bu mag bi di Quraysh am nañ jàmmook moom léegi nag beneen noon bi nga xam ne Quraysh ginu ko mag da koo ëpp kese mais yoo gën a yées Quraysh bi yahuudu Xaybar yi léegi nag di dem ci ñoom di ragal waa Quraysh jaar ca sa gannaaw amat moo tax ci Muharram waaw xam nga Zul Qaada la la xew année six Zul Qaada li ci tegu Zul weer wu mujj wi ci Muharram yonent bi alayhi salaam daal dem Xaybar Allahu akbar ci la ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu daal di ñëw waaw Allahu akbar waaw ci Muharram kon nag mu ngi noonu kon lii mooy xew-xewu Hudaybiya bi eh, Seydina Zayd ibn Xaalid tudd nii bon. alhamdulilah ci gàttal def nañu li nga xam ne mooy euh, résumé euh, foog naa defaguñu ko woon foog naa ne defaguñu ko woon ci euh, kii bi nii de mémoire quoi ci Abdullah Riyad bi kon walillahi alhamdu wal minna foofu nag benn guddi nag daa taw salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil Hudaybiyah da leen a benn fajar àpp na nag ci la xew-xew bii am waaw ci la xew-xew bii am léegi imaamu Nawawi léegi ñu ñëw imaamu Nawawi li mu wax ci xadiis bi nii ngir mën a tëj gis tere gi nga xam ne moom loolu yeneen saa saa nee na borom bi moo ne képp ku naan mutirna bi naw i kaza wa kaza ko kaafirun bii la kooku weddi na ma gëm li nga xam ne mooy kaw-kaw bi kanta ki ne moom bi fadlillahi wa rahmatihi te qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu loolu la ñu boroom di wax waaw nee na yonent ma lay saa saa waxal jaam yi waaw lax leen ne bi fadlillah ca suuratu sayyidina Yunus ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam nee leen ci ngëneelu yàlla wa bi rahmatihi ak yërmandeem dong gu yaatu gi fa bi daalika ci yi fal yafrahu nee leen bëggee lii wa huwa huwa xayrun mimma yajma'un moo gën li ngeen di dajale ah seen poñe fi àddina yi yoo xam ne danaa yàlla taxut waaw loolu moo tax mu ne kii ne mutirna bi fadlillahi même terme yi comme aaya bi wa rahmatihi bi fadlillahi wa bi rahmatihi kon Euh, imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne wa ammaa maanaa al-hadiis maanaa wa bi mu ne faxtalafa al-ulamaa kufri man qaala boroom xam-xam yi ci weddi gi yàlla gi yonent saa wax ne boroom bi loolu la wax nii nekki ne ah tawal nañ moo tax kooku weddi na ma. waaw mu ne ki wax loolu ala qawlayni ci ñaari wax ahaduhuma bi ci njëkk dane huwa kufrun billahi subhanahu wa ta'ala salibun li asli iman mukhrijun min al min millati al islam wax ñu njëkk mu ne ki wax lii moom mooy kéefër gi yone saa sam borom bi muy nettali ne borom bi moom la wax mooy kéefër gi nga xam ne weddi yàlla subhanahu wa ta'ala li nga xam ne gàcc ngaalaamaa moom te sori na li nga xam ne mooy ñu xamul dara li ñuy wax ci xàqam te mu wuteeg lool waaye day rikki cosaani ngëm yàlla lay xëcc ci nit ki lépp ba pare da lay génne ci l'islam ñoon ñu ne moom loolu la kéefër la ba pare di la génne ci yoonu l'islam xaalu ñu ne wa hada fi man qaala dalika lii nag mooy lan ku ko wax noonu nag mooy ki nga am da ko wax mu'taqidan anna al kawkaba fa'ilun mudabbirun munshi'un lil matar lii mooy ki nga xam da koo wax fas ko gëm ko kene bindiw bi moom mooy aji defaa kool te mooy soppandeku te moo indi taw bi biddiw bi ñuy boppam la bu la waxee loolu nag saytaane ga nekk ca gannaaw naan esprit yi loolu lépp benn la lii moom li génn ci l'islam waaw kamaa kenn ni nga xam ne noonu la nekkoon baabu ahlil jaahiliyati yazum comme ni nga xam ne lenn ci waa ñu réer ña nii lañ ko jàppe woon mu ne waman i'taqada hada fala shakka fi kufri mu ne képp koo xam ne lii nga fas gëm ko moom kii amul sikki sàkk ke ni moom ab yéefér mu ne wax hadha al qawl huwa alladhi dhahaba ilayhi jamaahiru al ulama wa shafi'i mu ne wax yii nag moom la ba majorité des des des boroom xam-xam yi ah, daal di wax mu ne suñu sëriñ bi Shafi'i bokk na ci ñoom mu ne wa huwa rahmatullah alayhim wa huwa zahiru al hadith te lii mooy li feeñ ci hadith bi ci kaw lii law qaala bu dee daa wax mutirna bi naw i kada mu'taqidan annahu min allahi taala wa bi rahmatihi wa anna wa anna an-naw'a miqaatun lahu wa alaamatun wa alaamatu i'tibaarin bil 'aada fa ka'annahu qaala mutirna fi waqti kada fa haadha la yakfur waaw léegi mu ne nag ci kaw wax jii mooy léegi bu dee nit ki da ne mutirna bi naw i kada indi mooy même terme yi mu wax ko waaye suuf que gëmul que ne biddiw bi mooy taw non wala mu indi taw wala moom mooy taw déedéet wala moo créé taw mooy soppana mais dane moom mooy mooy li mu bëgg wax mooy <laughs> ba biddiw sàngam feeñe parce que borom bi da leen a nii ne la biddiw boobu bu ñu ko gisee mu taw comme rek niir yi ni ngay gisee niir borom bi nii na la te ne taw da ciy génne te gis nañ bee passé nañ saa sam Sayyidatu Aisha nee na bu ma soon a gis yooyu kaana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ida bu dee ne eh, li nga xam ne mooy ngelaw li dafa upp ah daa nekkoon di wax li nga xam ne mooy ñaan yi ñu gisoon bii weesu allahu akbar qaala allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bihi wa a'uuzu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi mu ne bu ouragan yi ngelaw yu mag yi daal wo woon upp yonent bi alayhi salaam da doon wax borom bi ñu ngi lay naan yiiw gi nekk ci moom ak yiiw gi nekk yiiwam ak yiiw gi nekk ci moom ak yiiwu luñ ko yónni kon kooku nga xam ni <laughs> mooy waxtu yi wala yu mel nii bu xewee borom bi dañu cee miine lii di am mu waxe ko ci kaw noonu mais xaal yooyu sax du xaal bi gën a mat li gën a mat mooy lii yonent saa salaam doon moo tax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne bi ma ko gisee yoneen saa sax bu ma soog a xiin ah xaraja wa day dugg génn aqbala wa adbar ku ne yoneen saa sax bu taw bi wàccee nag nga gis affaire bi nga gis ci xar kanam affaire boobu mooy préoccupation boobu loolu nga xam ne am na lu ko yitteel quoi ah day deñ nee ma laaj ko ci loolu mu ne ah ndax am na ay nit ñoo xam ne borom bi da leen a mbugaloon bañ gisee aw xiin dañoo jàppoon ne taw taw mooy ñëw ndekete yoo la. falammaa ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haadaa aaridun mumtirunaa waaw mu fàttali loolu la ci xawante waa Aad kon la ñoon ba ñu gisee xiin jàpp ne ah baax na borom dina leen dina lool mais ay kàccooroñ ba pare jàpp ne <laughs> mu ne leen lii mooy li ngeen doon yàkkamti mbugal mi ngeen doon wax ngelaw la boo xam ne day ñëw ngir faagaagal leen mbugal mu tar moo la ci biir. waaw loolu mooy li gën a xaal yi nga xam ne moom la yeneen saa saa doon nekk waaye mu ne lii nag li nga bëgg wax ñoom mooy koo xam ne da ne moom gëm na ne yàlla mooy taw waaye dafa utilise kàddu gi ndax dañoo miin que biddiw sàngam bu feeñee day ànd ak taw bi di ñëw waaw moo taqi daan annahu min allah ne taw bi ci yàlla yu jóge wa bi rahmati ak yërmandeem kese ah wa anna naw ah que ne biddiw boobu nag miiqaat mooy jamono la rek yoo xam ne borom bi dañoo baaxe ci li ñu yàgg gis que bu luy xewee bu luy xewee mooy taw bi da ciy ñëwaale moom bu fenkee wala yooyu mu ne eh, bi bi bi intibaari bi bi bi bàyyi xel bil aadati ci aada fa kannawu qaala comme day mel ni danaan mutir naa fii waqti kala te ne tawal nañu ci waxtu sàngam mu ne nag ñu ne fa hada kii nag moom laa yakfur ko moom nekkul yéefér parce que mbir mi yëpp mooy a koy wax lu mu fas léegi nag mu ne waxtalafu waaye wute nañ fii karahati kàddu gi mooy ci sib est que kaddu gi kon du ñu sib la mu ne wal azharu li feeñ man imaamu Nawawi rahimahullah mooy karahatu dañ ko sib tey loo xam ne yeneen saa sallam nee na borom bi nee na ku wax lii weddi nga même bu dee ne mooy teqantal bi gis nga da ngay gis ne am na benn différence entre ki wax gëm ni moom bindiw bi mooy taw mooy indi taw bi ak ki nga xam ne da ne da wax mais liñ ci jublu mooy waxul ne bindiw bay taw gëm na ne yàlla mooy taw ah borom bi de tawal nañu waaye foofu au mu wax lool mu nekk fi naan ay ay mutirna bi naw i kaza mais li mu gëm mooy mooy ci waxtu wa bindiw ba kiiwe loolu loolu li gëneen suufe luñ mën a wax mooy dañ koo sib nit ki na moytu di utiliser baat boo xam ne borom bi da nekk ko wax yéefér la voilà kon loolu la <coughs> waaw mu ne mooy dañ koo sib li an lakinnaha waaye karahatu tanzihin la isma fihi mooy karahatu tanzih la boo xam ne mooy lañ naan sib amul bàkkaar mu ne wa sababul karahati annaha kalimatun mutaraddida bayna al kufri wa ghayrihi ndax li tax ñu sib ko mooy kàddu la goo xam ne day day day day baagante day day day eh, nekk diggante weddi yàlla ak lu dul weddi yàlla fa yusaa'u zan az-zannu bi bi saahibiha léegi bu ko defee ñuy ñaaw njort ki wax loolu bu ñu la déggee ngay wax wali annaha ta wa leneen shi'aarul jaahiliya mooy eh, kii la mooy shi'ar mooy symbole loo xam ne mooy nit ñi xamuloon dara laata l'islam bi ñëw nañ doon waxe ak tamit le fait que waman sa wamin waman salaka maslakahum ak ñi nga xam ne ñooy ci waa jaahiliya ba léegi bi l'islam ñëwee ñi doo jaar seenu yoon di waxe noonu ñun nag dañoo gis ne walillahi alhamdu insha allah même bu dee ne tekkantal bii da gis ne am na di différence ki ko gëm ak ki ko gëmul mais dañu naan wal ilmu indallah contrairement ak Imaam naw nawawi wax ñun dañoo gis ne loolu dafa xaram di wax kàddu googu moom dafa xaram mutir naa bi naw i kaza wa kaza même bu dee gëmoo ko loolu kan moo koy xamal kan moo koy xamal moo tax même li mu wax ne shi'arul jaahiliya shi'arul jaahiliya moom ab jullit bi ko defe shi'ar symbole jaahiliya ab jullit bi ko récupérer di mel ni ñoom taman tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum yeneen saa saa nee nañ ku niru niru ay ñoom ay nit ñoom nga mel loolu moom manu nekk loolu lu xaram quoi ko ay mutirna bi naw i kasaa kaddu di ko wax dafa xaram ci moom léegi kanta lan la ci fas lu mu ci fasul lool digganteem ak boroomam la waaye amul droit di wax yu mel nii ci loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala ci hadiisul qudsi bii ñu nekk moo ki nga xamante ne nii wa amma man qaala mutirna bi naw'i kaza wa kaza fa dhalika kaafirun bi mu'minun bil kawkab képp ku ne tawal nañ ñu ndax bidéw sàngam ak sàngam kooku mooy ki nga xam ne daf maa weddi man borom bi gëm astri ak biddiw ji moo li ñu gis mooy dafa xaraam nit bi waxe lool mu ne waa qawlu thani leer gi benn wax bi la wax noonu li nga xam ne na jumhurul ulama don sëriñam bi al Shafi'i yu rahmatullah alal jami' mu ne wal qawlu saani beneen wax wi fii asli ta'wilil hadith ci cosaanu li nga xam ne mooy gëndale hadith bi anna al muraada kufru ni'ma ni mooy boo lii mooy euh, kufru boobu borom bi wax fii tabaaraka wa taala du weddi ji génne nit ki ci l'islam di wan ni yéeféer la non mooy dafa suul jëf mooy dafa ñàkk manque de reconnaissance xéewal yi ko yàlla defal loolu la liqtisaarihi ala idaafati al-ghays ila al-kawkab ndax bi mu tënkoo yem di tofta di di tofale di annexé taw bi au lieu mu delloo ko borom bi mu koy delloo ki nga xam ne mooy ëpp biddiw waaw mu ne wa fii hada fii man laa ya'taqidu tadbir al-kawkab mu ne lii nag de façon mooy ki nga xam ne gëmul fasul que ne biddiw bi mooy def mooy soppande ko waaw mu ne wayu ayidu hada ta'wil mu ne façon gisin ci hadis bii ne kufru boobu loolu la li koy dëgëral mooy ar riwaayatul axira fil baab mooy bu euh, riwaay bi mujj ci bunt bi boobu nga xam ne dane asbaha min an-naasi shaakir wa kaafir noonu la ñëwee dane yonent euh, kii euh, yonent bi alei saatu salaam dane borom bi nee na xëy na ci nit ñi nit ñi am na ñoo koo xam ne parce que ba léegi boobu nag ci Ibn la jaar mawlaana abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne qaala mutira annaas ala ahdi nabi sallallahu alayhi wasallam fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam asbaha min annaasi shaakir wa minhum kaafir qaalu haadihi rahmatullah wa qaala ba'duhum hmm, laqad sadaqa naw'u kaza wa kaza waaw hmm. imaam ibn abbas ne dañoo masa euh, tawlu ah jamono yonent bi alayhi salaam mooy xadis bu mujj ci buntu bii nii ni ko suraax yi defee ma kitaabul imaan baabu man qaala mutirna bin naw Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne dañoo masa taw lu uh, jamono yeneen saa salaam yeneen saa salaam ne xëy na ci tay nit ñi koo xam ne daa sant yàlla am koo xam ne nag daa weddi yàlla waaw am koo xam ne moom daa weddi yàlla waaw léegi mu ne xaalu <coughs> ñu ngi naan aali rahmatullah waaw mooy ñi ne xaar yi rahmatullah ñoo ñoo gëm yàlla kanta yi nga xam ne ñoom dañ ne la sadaqana u kaza wa kaza ay waaye biddiw sàngam dëggu na ñun dëggu na dëggu na ñooñu ñoo ñi nga xam ne ñoo santul yàlla imaamu Nawawi nag ne loolu booy dëgëral na li day dëgëral wax bu mujj gii ne loolu kufru ni'ma la mooy weddi gi nga xam ne mooy weddi gi nit ki weddi xéewal gi ko yàlla defal au mu sant ko ah, mu koy sant keneen waaw mu ne wa fi riwayatil uxra beneen nu ñu soloo xadis ma an'amtu ala ibadi min ni'ma illa asbaha fariqun minhum biha kafirin mu ne leneen lu koy mel ni luy jàppale wax ji mooy beneen riwaaya bi ne borom bi nii la ko waxe dane ma an'amtu ala ibadi man de borom bi du ma xéewali ci sama jaam yi benn xéewal lu dul ne dina xëy ci ñoom mbooloo boo xam ne lan la ñuy wax dañuy dañuy weddi xéewal boobu mooy du ñu ma sant du ñu reconnaissant ay purux la ñu du ñu ngërëm waaw mu ne wa fi riwaayatil uxra beneen riwaaya bi maa anzala allahu taala min as-samaa'i min baraka illa asbaha fariqun min an-naas biha kaafiriin mu ne beneen riwaaya bi da koy wane ah da koy wane mu ne maa anzala wàccewul allahu borom bi ah ta'ala mi kawe min as-samaa'i ca asamaan min barakati benn barke illaa lu dul asbaha dina xëy fariqun benn kuréel min an-naasi ci nit ñi biha kaafiriin daal di koy weddi waaw mu ne borom bi wàccewul ci asamaan taw ci benn barke ak xéewal lu dul ne di am mbooloo ci nit ñi ñoo xam ne dañuy weddi xéewal xéewal joojee dañuy weddi xéewal joojee waaw mu ne kon fa qawluhu biha yadullu ala anna kufrun bin ni'ma le fait que nag mu dugal fii minan naasi biha illa asba fariqun minan naasi biha kaafiriin mu ne biha boobee day mooy di weddi xéewal gëla kon day wane ne kon loolu mooy weddi xéewalu borom bi eh, wallahu alam waaw noonu la imaam an yu wax mais de toute façon lu mu ci man di demee mooy hadis bi day wane ne kàddu yu mel noon di ko tenir di ko wax dafa xaram moo tax njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est tellement simple et clair et leer waaw yonent bi saa saam xatta yi nga xam ne da ko doon def ay mu'jizaat gisoon nañ ko fi ba ñu génnee ndaw sa nga xam ne moo yoroon daan laaj yi ndaw si nga xam ne daa demoon rooti woon ndox def ko ci ay baat moom lañ naan daan laaj toog ci jëlee moom teg ko ci ba yonent saa saam bi amuñu ndox mu yónni Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Imran ibn Husayn ak ñeneen ngir ñu dem uti ndox biñ demee di uti ndox dem dajeeg ndaw si benn jigéen mu yéeg ci jëleem yor ñaari daam zaaj ñu fees dell ak ndox mu ñëwee ko eh, yaa amatallah <laughs> yow jaamu yàlla bi ay nal ma ndox mii nga ñu gis nga fan lañ ko mën a amee waa gis nga démb heure nii heure nii laa jóge foofu yéen moom du ngeen am ndox gaa xam ne non y pas question di def vingt quatre heures di seeti ndox nekkukaay ko kaay eh àndal ak mu ne lan fu ngeen ma jëmee ñu ne ko ci yeneen saa saa mu ne lan asfaib comme nga xam ne daa jeng parce que mooy campagne diabolique waa Quraysh bi tasoon na ba ci village yi ñu reculé ci arabe yi lan <laughs> comme nga xamante ne daa jeng. gars ne ko ma ne en tout cas xam nga ki ñuy wax topp ñu biñ demee yeneen saa salaam daal di def ci ndox mi ay loxoom. waa armée bi yépp ñii naan ba man di duy yéen seen seen seen gëléem yépp naan affaire yi ba pare ci ñaari bàcc yi xam nga bàcc bariwul ah yuñ teg ci gëléem après biñ paree ndox mi mel ni daa gën bari mu nee ndaw si léegi kaay xool ndaw si xool mu ne ko est-ce que wàññi sa ndox ndaw si ne ko déedéet mais ndox mi daa gën a bari nu mu demee nii <laughs> léegi yoneen saa salaam ne ba pare yoneen saa salaam nag ngir. Euh, ne ko ñun laaluñu sa ndox dara wala inna allaha saqaana waaye yàlla moo ñu nandal pourtant yoneen saatam bu ne woon man maa def mbir ñi day jàlla ah. mais chaque fois ni mu yare sahabaam yi radiyallahu anhu mooy tout temps day delloo mbir yi ci yàlla moo tax képp koo xam ne am nga suñu naan ay taalibi wala ñu lay roy delloo mbir yi ci yàlla te bàyyi naan man man man man man loolu du li mat ci bi yàlla parce am na ñun ñoo xam ne barrière man boo naan man xam nañ ne bon yàlla la mais barrière boobu am na ñoo xam ne du ñu def benn distance dañ naan sëriñ bi la sëriñ bee ñu defal moo ñu nangamal te sëriñ bi deful dara ah. waaw li si Ahmad Tidiane yi doon wax benn ci ci kii radiyallahu anhu ci ci ci lettre yooyu naan waa ji waa ji moom dindi lettre waa zawiya waa waa mbooloo moomale ne leen xam leen ne sëriñ bi daa deful dara sëriñ du mooy def dara xam nga kii de yàlla te loolu dafa leer quoi mais dafa baax ah sëriñ si di ko wax gaa yi mu leer parce que gaa yi léeg-léeg am na ñoo xam ne dañoo sànq waaw yàlla nañu sëriñ diw tawal sëriñ diw manu la taw loolu il faut mu leer sëriñ diw gis nga bu bëggee taw ba mu ba muy dund yàlla lay ñaan ñaata yoon la fi nekk ay bekkoor doon am ay bekkoor dañ doon am moom ay toolam du baax loolu mooy dëgg gaa yi dañ lay wax loo xam ne di la na ay sal mbir yi rek mel ni yëfum yëpp doon dox demewul noonu léeg-léeg day bëgg dara doonu loo am léeg day bëgg dara loolu lu demee noonu peste yi feebar yi di xam ne doo ma daa bëggoon ñu dee bàyyi caaxaan yi wax gaay lu leer yàlla mooy defaa koon faalul aji defaa koon limaa yurid kenn fi deful dara ku ku kawe ku mu kawe kawe bu amee soxla yàlla lu koy diis borom bi mooy defar ko mais pas ay nit pas ay nit pas ay nit borom bi mooy defar ko mais pas ay nit waaw kon imaam al-Hafiz Ibn wax na ci lu am solo waaye lii al imaam an-Nawawi wax ak liñ ci yokk noonu Abdullah doy na waaw mooy kufru ni'ma kufru lépp loolu en tout cas kaddu gi di ko wax dafa xaram waaw waaw te wax la yoo xam ne na ko nit ki moytu waaw que ça soit ab biddiw nga ko wax wala nit ku sell diwa ñu tawal diw moo taw du yàlla diw moo taw même bu neexul yàlla kooku yéefir la kooku moom yéefir la boo xam ne kooku mënul waa jiite xam nga lan lay tekki te fii mu ne bu dee woon waruñ koo dugal sax ci armée lu jullit parce que kooku yéeféer la fekk tuubaaxul moo tax ñun ñu war a seetaat bu baax suñu façon passe-passe yi ñu waa Sénégal waaw ñu bu baax suñu bopp waaw bari na ku ñuy wax di ko tagg ba mu génnee ci diine yow juddoo góob te tuuba ci te ci loolu la nekk tous les te loolu la fas pas-pas yoo xam ne ñaari boroom xam-xam wutewul ne képp ku gëm loolu yéeféer nga waaw yéeféer nga boo deewee noonu xaw ma ci ban milla ci wan yoon nga dee mais deewoo ci millatu sayyidina muhammadin di l'islam sallallahu alayhi wa sallam yow deewoo ci yoonu sayyidina muhammad yàlla tere ngay askane la sa bokk ci nit ku baax wala sa baay la wala sa maam la ma ne loolu taxul nga bokk ci l'islam waaw kon nag moo tax yii yu garaaw a garaaw la waaw yoo xamante ne yu jara bàyyi xel la waaw pas-pasu nit ñi boroom xam-xam yeeg ñi yàlla may xam-xam ak ñi nga xam ne ñooy wax ci diine ñoo ñoo ko war a leeral waruñoo bàyyi ñoo xamante ne mbir mi ci lenn kese la tegu parce que fii lañ bokkut seen maamay diw ñu bàyyi leen ñuy wax ay tojaange di réeral jaam yi di réeral xeetu yonent bi sallallahu alayhi ñu xam ne nit mel ni dañ leen a tere wax wallahi kullukum ra yéen ñëpp ay ñëpp ay ay ay ay ay ay ay ay sàmm lañ te dees na leen laaj comme li yoneen saa sala wax lañ doon sàmm nan lañ ko sàmmee waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon wallahu ta'ala a'lam allahu akbar waaw waaw dañ ciy jàngi tamit pour jeexal mu'jiza yoneen saa salaam ni borom bi lu ñu xamuloo lu ñu ñoo xam ne gaa yi xamuñu ko waaw di ñu mën a nettali li borom bi al mala'ul a'la di waxtaane ak la borom bi wax waaw fa jazaahu llahu xayra ma jazaa nabiyyan an ummatihi amin kon foofu la ñu yem bii di ñëw ñu gis chapitre bi ci tegu trois cent vingt-six wallahu ta'ala